واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم fa asbahtum bi ni'matihi ixwaana wa kuntum ala shafaa xufratin min annaari fa anqadakum minha kadhalika yubayyinu allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun sadaqa allahu al-azim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 indi yi nga xamante ne moom mooy ci wàllu julli ba nga xamante ne tàmbale woon na ci kitaabu salaat ak mawaaqiitu salaat maanaam liñ wax maanaam ndax gir na gisoon na li nga xam ne moom mooy li aju woon ci kitaabu bad'ul wahyi ak kitaabul iman ak kitaabul ilmi nga xamante ne ay téere la yoo xamante ne daf koo indi ngir mbëmbastal mboolem nga xamante ne moom la war a yaatal ci téere bi muy saxiixu bi imaam al-Bukhari bi rahimahullah gisoon nañ ci ay téere yoo xamante ne dafa aju woon ci wàllu laab laab muy kitaabul wudu ak kitaabul ghusl ak kitaabul hayd ak kitaabul tayammum naka noonu gisoon nañ tamit kitaabul euh, salaat kon ci wàllu julli gi nga xamante ne daf koo beraloon maanaam ci kitaabul salaat ak ma mawaaqiitu salaat ak kitaabul azaan ak kitaabul jumaa maanaam nga xam ne léegi nag mu daal di ñëwoon ci julli yi nga xam ne ñooy julli yu mag yu jag yu ñu jagoo yi nga xamante ne dañoo am lu ñu jagoo wëllif yeneen xeetu julli yi mooy lu demee nekk kitaabul jumaa ak ak ak kitaabu salaatul xawfi ak kitaabul iidayni gisoon nañ tamit kitaabul iidayni ak kitaabul witri yooyu yëpp mu nekk ay julli yu jagoo naka noonu kitaabul istisqa ak kitaabul kusuufi ak kitaabu euh, sujudil qur'aan nga xamante ne loolu dafa aju woon ci li nga xam ne moom mooy lii xew léeg ci biir julli te mooy njàng alquran ba di wax boo ba war a julli ba war a sujjóot jot naka noonu gisoon nañ ci kitaabu taqsiir salaa léegi ñu gisoon nag kitaabu tahajjudi bi layli léegi ginnaaw loolu li nga xamante ne nag moom mooy nusax yi ëpp nag ci nusax Sahih imam al-Bukhari alayhi rahmatu wa ridwanul bari ñoom wàll gi ba tey maanaam bunt yi nga xam ne ñoom ñooy ñëw maanaam dañ ko boole ci li nga xam ne moom mooy kitaabu tahajjud bil layli waaye ñun nusxa yi nga xamante ne moom lañ yor dañ koo ber moo tax dañ koy daal di euh, ber ci li nga xamante ne noonu lañu koy euh, euh, noonu lañ koy noonu lañ taaliqaat yi nga xam ne moom lañ ciy def te moom mooy kitaabu fadli salaati fi masjidi makkata wal madina naka noonu tamit gisoon nañ li nga xamante ne moom moo aju woon ci Euh, ne euh, diggante boobu am na ci yenn nu sax yoo xamante ne dafa indi woon abwaabu tatawwu maanaam naka noonu tamit comme al imaam al hafiz ibn hajar rahimahullah maanaam moom fii buntu bi indiwu fi ci diggante boobu indiwu fi abwaabu tatawwu waaye ci biir sarxa bi bi mu yegsee ci place bi dafa indi ne buntu la boo xam ne dafa bokk ci abwaabu tatawwu maanaam mu mel ni comme lim ci nam amaan na moom mooy dafa bokk ci kitaabu tahajjud bil layli waaye te loolu yëpp day daal di dugg ci tatawwu maanaam moom mooy ay xeeti naafila beneen mbir bi nga xamante ne tamit mat naa leeral fii moom mooy ne ci diggante bi kitaabu tahajjud bil layli bii euh, maanaam euh, li fii maanaam bi ñu yegsee fii am na ci nusax yi maanaam te moom mooy bu imam as-Saghani rahimahullah moom moo indi bismillahir rahmanir rahim bi ci kanam amma im riwaayat imam Abu Dharr al-Harawi rahimahullahu taala ñoom ci nusxatu yunan yunaniya moom moo indi waale daal di koy tuddee kitaabul fadli salaati fi masjidi makkata wal madina maanaam kon ñu daal di gis ne kon muy téere bu bees boo xamante ne noonu ci buntu ci ci xaal boobu ak ci anam googu la ñuy indee li nga xamante ne moom mooy li aju ci wàllu taaliqaat maanaam mooy euh, commentaire yu ndaw maanaam annotation yi nga xamante ne moom la ñuy def ci Sahih bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala di tàmbali kon téere bu bees boo xamante ne ginnaaw bi mu waxee ci yooyu yëpp ci yi nga xam ne moom la ñu romb ci ak rawatina ci li nga xam ne moom moo aju ci wàllu naafila yi ak xeeti naafila yi imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi beneen téere boo xamante ne day wax ngëneel gu nekk ci ay bërëb yu spécial ci biir Euh, ci biir jull jullikaay yi maanaam nga xamante ne dañ ciy jullee loo xamante ne wuute na ak li nga xamante ne moom mooy julli maanaam moom mooy euh, julli gu gu ñu joyal rek ngir ne li nga xam ne moom mooy li sax mooy ne yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa jox ngëneel ci kaw ne julli ji gën ci julli moom mooy julli yi ñuy julli ci kër gi ba mu def julli gi nga xamante ne moom mooy maktuba maanaam julli gu wax illa salaat illa salaatul maktuba maanaam mooy julli yi nga xamante ne moom mooy julli farata yooyu moom def ko ci jàkka ji daa iman moom mooy li nga xam ne moom moo gën ba mu def ci jigéen ñi te wuute yi nga xamante ne maanaam ci maanaam li nga xam ne noonu lañ ko saxale woon ci waxi borom xam-xam yi rahmatullah alayhim su dul loolu nag léegi nag mu daal des ne kon dafa am ay bërëb yoo xamante ne ci biir bërëb yi nga xam ne moom la ñuy jullee yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa cee indi ay ngëneel maanaam ngir am ay maanaam ay jagle yoo xamante ne moom la def ci julli ci bërëb yooyu ngir ñu mën ci jullee maanaam borom bi subhaanahu wa ta'ala saxal ko ci làmminu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam jagle yooyu nga xamante ne nag moom moo am mooy ne am ay bërëb yooyu dafa am loo xamante ne moom mooy la fa sax ak loo xamante ne ay xew-xew la yu mag yoo xamante ne dañ faa am yooyu waral bërëb yooyu borom bi subhaanahu wa ta'ala màggal leen ba daal leen di jox ngëneel yoo xamante ne dafa wuute ngëneel yi nga xamante ne ñoom ñoo am ci leneen lu dul euh, loolu bolool moom moo tax nag mu daa dox kon kitaabu fag euh, fadlu salaat fi masjidi makkata wal madina jul buntu maanaam mu ne bismillahir rahmanir rahim bismillahi ci turu yàlla bi nga xamante ne moom la ñuy tàmbale arrahman moom mi nga xam ne mooy aji fees dellu ji yërmande mooy ki nga xamante ne moom mooy ki yaatu gi yërmande moom mu daal di wax euh, kitaabu téere ngi nii boo xamante ne day leeral maana am na ci nu sax yi lu ci ëpp nag dañ ci indi baabu fadlu salaat salaat baabu fadlu salaat fi masjidi makkata wal madina buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ci ngëneel gi nekk ci di julli ci euh, jumaay makka ak madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wax nañ ne maanaam saxal nañ ne ngëneel googu am na comme li nga xamante ne dañ koo gis ci xadiis yi nga xamante ne moom mooy ñëw ci bunt bu njëkk bi ci buntu ci wàllu bu njëkk gi nga xamante ne bunt boobu daf ko tuddee sax baabu fadlu salaati fi masjidi makkata wal madina bunt bi nga xam ne moom mooy wax ci ngëneel gi nekk ci julli maanaam baabu kitaabu téere bi maanaam day wax kon ci faddalu ngëneel maanaam ngëneel nag mooy loo xamante ne dañ maanaam dañ la koo dolli ngir ne dafa am ñaari mbir yoo xamante ne moom moo maanaam ñetti mbir yoo xamante ne dañoo am moom mooy ne su fekkente ne nit ki dañ koo xañ xàqam loolu zulmu la tudd mooy tooñ bu fekkente ne nit ki dañ koo jox rek li mu tollool ci xàq loolu al adl la tudd mooy maandote bu fekkente ne nag nit ki dañ koo jox lu ëpp li nga xam ne moom la yelloo loolu moo tudd al-fadl moom muy ngëneel maanaam te moom mooy loo xamante ne maa fadla ala shay'in maanaam mooy loo xamante ne dafa yokk ci dara maanaam loolu moom la ñuy wax al-fadl te loolu nag ci loxol yàlla la nekk comme ni ko borom bi subhaanahu wa ta'ala di waxe qul inna al-fadla bi yadillahi yu'tihi man yasha' waxal ne ngëneel kat ci loxol yàlla la nekk moom moo koy jox képp koo xamante ne moom la soob kon muy ngëneel gi nga xamante ne nag borom bi subhaanahu wa taala daf koo def ci ñaari jàkka yi muy masjidu makkata wal madina muy muy ju masjid maanaam jullikaay maanaam mooy juma yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci makka ak madinatul munawwara ala saakiniha afdalu wa wassalaam li nga xamante ne kon moom mooy ni jàkka yi ci li nga xam ne moom mooy ci cosaan maanaam du ñu gënalante ngir ne ñoom ñëpp ay kër yàlla lañ ak ay néegu yàlla waaye nag borom bi subhaanahu wa taala dafa ber maanaam ngëneel gu mag mu jagleel ko ñaar ci bërëb yooyu moom la ñuy wax ne alxaramayni sharifayni maanaam ñaari bërëb yi nga xam ne dañoo dañ leen a jox xorma ba pare ñu daal di nekk loo xamante ne tamit dañoo tedd amaan na loolu moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala ber ko moom ci boppam te tub te booli waalewu ci maanaam masjidil aqsa ci ni nga xamante ne moom mooy tarjuma bi maanaam ni nga xamante ne noonu la e, titre e, téere bi maanaam tuddaalewu ci masjidil aqsa ngir ne ñoom ñaar ñoo muy junju li nga xam ne moom la yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne inna ne ne ne ne man inni xaramtu uh, inni xaramtul madina kama xarama ibrahima makka maanaam man maa xara maa xaraamal maa jox xorma madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam comme ni nga xamante ne noonu la maam Ibrahim alayhi salaatu wassalaam joxe woon ma li nga xamante ne moom mooy makkatal mukarrama maanaam muy ñaari bërëb yooyu nga xam ne ñoom ñoo gën a tedd te ñaari bërëb yooyu mooy bërëb yi nga xamante ne maanaam nit ki bu demee aji ji makka maanaam makka lay dem waaye nag bu fa jógee comme ni nga xamante ne mooy li gën a tegginu mooy mu jaar madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam ziyaare su yenente bi alayhi salaatu wassalaam naka noonu tamit su fekkente ne Euh, dafa am dafa jóge tamit euh, fo maanaam maanaam loolu moom mooy ni ñu waxee ci yooyu noonu bokkul teg masalan du ñu wax tamit ne comme boo fa jógee nga daal di dem baytul maqdis kon yooyu yëpp nga xamante ne kon Madina ak Makka Makka ak Madina beroo nañ ko te ñoom ñaar tamit ñooy ñaar yi nga xamante ne boroom xam-xam yu rahmatullah alayhim dañoo wuute ci ban ci ñaari jumaa yooyu moom mooy li gën li nga xamante ne moom mooy boroom xam-xamu fuqaha jumhurul ulama rahimahumullahu taala ci xanafiya yi ak shafi'iyya yi ak xanaabila yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne Makka moom moo gën maanaam yi Makka gi moo gën bu Madina amma ñi nga xam ne ñooy fuqaha u maliki yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne jumaay Madina gi moom mooy bi nga xamante ne moom moo gën amaan na li gën a wér nag mooy ne jumaay Makka ji ci boppam moo gën waaye nag bërëb bi nga xam ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tëdd ca Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam loolu mboolem boroom xam-xam ijmaa la ci ne moom moo gën mboolem bërëb yi mës a am maanaam ci asamaan yi ak suuf si maanaam xattaa maanaam bërëb boobu mooy bërëb bi ko gën maanaam ngir ne ki nga xamante ne moom lañ fa rob moom moo fa nekk muy sang-sang yi sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi nga xam ne mooy soppe borom mbindeef yi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye kon ñu gis ne maanaam bërëb yi dañuy gënalante waaye gënalante googu dafa am comme ni nga xam ne noona euh, euh, euh, maanaam comme ni nga xam ne noonu la ko woykata arab bi arab bi waxe wa ma sawwadal arja'u illa rijaluha wa illa fala fadlun li turbin ala turbi maanaam bërëb yi maanaam amul benn boo xamante ne gën na boromam lu dul ne xanaa ci góor yi ku dëkke ak góor yi nga xamante ne ñoo fa nekk waaye su loolu maanaam benn pàkk du gën beneen pàkk waaye nag mu am beneen mbir boo xamante ne amaan na maanaam te loolu mooy li nga xamante ne moom moo tax ba jumaay Makka gën jumaay maanaam jumaay maanaam bërëbu Makka gën moom mooy ne moom mooy ummul qura maanaam mooy ndeyu dëkk yi maanaam moom mooy bërëb bi nga xamante ne borom bi subhaanahu wa taala bi muy tàmbali bind euh, suuf si maanaam foofu la ko jëlee maanaam foofu euh, la ko euh, tasaaree maanaam muy li nga xam ne mooy ndeyu dëkk gi moo tax moom mooy li nga xam ne moom mooy digg maanaam mooy centre bi nga xam ne moom mooy centre suuf si te naka noonu tamit noonu la nekkee place bi nga xamante ne kon moom mooy bi njëkk defaru maanaam te foofu moom la moom la ñu tasaare euh, mu daal di ubbeeku suuf si yëpp daal di ciy tasaaroo naka noonu tamit mooy place bi nga xamante ne moom la njëkk moom mooy bi njëkk am ci àdduna bi maanaam ci nekk te fi te kon loolu tamit yooyu yëpp day tax maanaam bërëb boobu nekk bërëb bi nga xam ne moom mooy bi gën beneen mbir bi nga xamante ne tax na bërëb boobu tamit gën moom mooy place boo xam place la boo xamante ne li maanaam boroom xam yi dañuy wax ne rahmatullah alayhim amul benn yenent ci mboolem yenent yi alayhim salaatu wassalaam lu dul aji kaaba gi maanaam aji bërëb boobu noonu loolu tamit day bu tëkkale maanaam ngëneel goo xamante ne am na ko te yeneen te yeneen bërëb yi amuñu ko beneen bi ci def <coughs> mooy ne yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam foofu la cosaanoo hatta subhaanallah maanaam bërëb bi nga xamante ne moom mooy madinatul munawwara ala saakiniha afdalus salaatu wassalaam maanaam yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ci suufas Makka soosu ci lañ ko bindee maanaam ci lañ bindee jëmmam ju tedd ji sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam li nga xamante ne nag moom moo tax ñu rob ko madinatul munawwara ala saakiniha afdalus salaatu wassalaam ginnaaw ba mu saxee ne képp kenn ci nit ñi suuf si nga xamante ne lañ la bindee foofu nga lañ lay rob maanaam li tax nag ñu rob ko madinatu munawwara borom bi subhaanahu wa taala tànnal ko néegu sayyidatuna Aisha radiyallahu taala anha boobee mooy ne dafa fekk ne bi tuufaan bi amee mooy mbënd mi ci jamono yent yàlla noox alayhi salaatu wassalaam suuf so maanaam dafa euh, euh, ngel ndox mi dafa yóbbu suuf si ba place boobee maanaam loolu moom moo tax ba moom ñu rob foofu waaye moom waaye moom yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon ci suufu Makka soosu foofu lañ ko maanaam ci suuf soosu lañ ko defare maanaam lañ defare jëmm ji sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon yooyu yëpp muy tegtaleen ngëneel goo xamante ne Makka am na ko ci maanaam ci jë dëkk bi ci boppam maanaam ak jumaa ji nga xamante ne mooy jumaay Makka ji am na ko ci kaw jumaay Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalus wa wassalaam beneen bi ci des moom mooy xiblawu bi nga xamante ne moom mooy xibla mboola maanaam xibla jullit ñi maanaam bi nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa taala wax ne kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas yéen yéenay ñi nga xamante ne yéenay xeet yu gën bi nga xamante ne moom la ñu génne ci biir ci nit ñi ñeel nit ñi te loolu day tegtale ne kon bu fekkente ne kon ñooñu seen xibla moom mooy gën bu yeneen bërëb yi te loolu te Makka maanaam jumaa Kaaba gi moom mooy place boobu nga xamante ne foofu la ah, la boobu maanaam la boobu foofu la nekk beneen bi ci def moom mooy ne moom kaaba gi moom moo am bërëb yi nga xamante ne dañoo am ñeenti place yi maanaam moom mooy ñeent yi maanaam dañoo moom ñoom ñett lañ ñett lañ ñetti kaaba yoo xamante ne yu am lañ yenn yi benn bi mu ngi ci asamaan maanaam ci ci juróom-ñaareelu asamaan beneen bi ci def nekk ci asamaan bu njëkk bi beneen bi ci def nekk ci euh, suuf si maanaam te maanaam suuf si bu comme li nga xamante ne Seydina Abu Zar al-Ghifari radiyallahu anhu nee na dama laaj yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ban jàkka moom mooy ban juma mooy bi ñu njëkk a tabax mu ne mu ne Makka maanaam juma ji nga xam ne mooy masjidul haram bii ci Makka ñu ne mu ne ko summa ay ban moo ci tegu mu ne masjidul aqsa maanaam jumaa ji nga xamante ne moom mooy bu gën a sori bi te moom mooy bi nekk euh, Jérusalem mooy masjidul aqsa nee na ma laaj ko ni ko kam baynahuma seen diggante ñoom ñaar ñaata la mu daal ne arba arba'ina aman maanaam euh, ñeen fukki fan arba arba'una aman ñeen fukki fan ñeen fukki ak bokk maanaam moo dox ci diggante bi ñu njëkkee samp jumaay kaaba bi ak jumaa ji nga xamante ne moom mooy jumaay madina jumaay euh, masjidul aqsa kon loolu tamit mu nekk beneen ngëneel boo xamante ne am na ko comme ni ko alquran waxe inna awwala baytin wudi'a lin-naasi lallati bi bakkata mubaarakan wa hudan lil aalamiin fiihi aayaatun bayyinaatun maqaamu ibraahiima wa man daxalahu kaana aamina mu ne li nga xamante ne moom mooy dëkk kër maanaam euh, bi nga xamante ne moom la ñu njëkk teg pour nit ñi bi ci jaamu ci borom bi subhaanahu wa taala mooy mu ne bi nga xamante ne moom moo nekk bakka te moom mooy makka te loolu maanaam ngir ne arab yi dañuy daal di jël maanaam wéccee baa bi ak miim bi te lii tegtale ne moom bakka boobu maanaam makka la ci jublu mu ne fiihi ayatum bayyinatun maanaam ndax ay mandarga yu leer ña nga fa yoo xamante ne mooy maqaamu Ibrahim ndax maqaamu Ibrahim foofu la ne mu ne wa man daxalahu kaana amina képp koo xamante ne daf fa dugg rek day daal di nekk koo xamante ne ku wóor la maanaam kon ci boobaa dañuy daal di xam ne bërëb boobu dafa am ngëneel goo xamante ne am na ko boo xamante ne yeneen bërëb yi amuñu ko naam madinatul munawwara tamit ala saakinihaa afdalus salaatu wassalaam dëkk la boo xamante ne bu wóor la maanaam comme ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne moom moo ko def mu mel noonu comme ni nga xamante ne noonu la maam Ibrahima alayhi salaatu wassalaam dafee Makka mu mel noonu waaye mu am beneen bi boo xamante ne moom mooy ci li ñuy war a dellu si ba léegi moom mooy ne néeg boobu nga xam ne moom mooy néegu Kaaba gi dafa am yeneen ñetti néeg yoo xa yeneen ñaari néeg yoo xamante ne bu ñu doon wadd ci kaw suuf maanaam dañuy tegu ci kaw Kaaba gi rap maanaam noonu la ñuy tegoo ci kaw Kaaba gi dal ci kawam maanaam bi moom mooy mooy masjid mooy mooy mooy baytul izza moo nekk ci benn asamaan bu njëkk bi loolu nag boroom bi subhaanahu wa taala daf koo terale maam maam Adama alayhi salaatu wassalaam moom mi nga xam ne mu njëkk tabax kaaba bi maanaam boo xoolee li tax jumaay mëdi maanaam kaaba gi jiitu jumaa jumaay masjidul aqsa ba pare 40 ans rek nekk seen diggante maanaam loolu li tax moom mooy ne maam Adama dafa njëkk tabax jumaa jumaay kaaba bi après mu daal di dem tabax li nga xam ne mooy masjidul aqsa maanaam ñaar yooyu moom moo leen tabax moom mooy ci leen njëkk tabax ci nit wax nañ sax ne malaaka yi ñu njëkk tabax jum kaaba gi laataa maam aadama di ñëw di ko tabaxat maanaam boo nga xamante ne moo tax maam ibrahima alayhi salatu salaam moom dafa yëkkati fondement yi rek wa iz yarfa ibrahima al qawaida min al bayt maanaam moom wa ismail maanaam maam ibrahima alayhi salatu wassalam ak maam ismail alayhi salam maanaam ñoom dañoo ñëw maanaam yëkkatiwaat fondement yi fekk na maanaam di tabax bi nekk ba pare waaye moom fondement yi rek la yëkkatiwaat daal di tegaat tabax bi maanaam ngir ne dafa rapport beneen bi nga xamante ne moom mooy tamit beneen bi euh, euh, te masjidul aqsa moom moom moo ci tegu maanaam moom mooy bi gën a sori te moom mooy bi nekk Jérusalem loolu moo tax ñu tuddee ko al masjidul aqsa <coughs> li nga xamante ne nag moom mooy borom xam-xam yi rahmatullah alayhim comme niñ ko waxee léegi ñi nga xam ne moom li ci ëpp dañoo jox ngëneel kon masjidul ah, ah, masjidul haram maanaam mooy jumaa yi xamante ne moom mooy jumaay kaaba gi maanaam moom lañ jox ngëneel ci kaw jumaay madinatul munawwara ala sakiniha afdalus salatu wassalam ñi nga xam ne ñoom bu ñu xoolee nag li nga xamante ne moom la jumaa yi gën a ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi bu ñu xoolee fuqaha xanafi xanafi yi rahimahumullah ñoom dañoo jàpp ne jumaa ji nga xamante ne moom mooy jumaa ji gën moom mooy jumaay euh, kaaba gi tegu ci jumaay madina gi tegu ci li nga xamante ne moom mooy masjidul aqsa muy jumaa ji nga xamante ne moom moo nekk jérusalem li nga xamante ne moom moo ci tegu tamit moom mooy masjidu quba maanaam bi nga xamante ne insha allahu taala dinañ gis tamit nga neenam topp nag bi nga xamante ne euh, maanaam moom mooy euh, dañuy dañuy wax ne maanaam bi gën moom mooy bi nga xamante ne dañ koo samp ba pare di fa teg di fa jàngale diine maanaam boobu moom mooy ci tegu maanaam yooyu sax moom moo jiitu li nga xamante ne euh, moom mooy euh, jumaa ji nga xamante ne moom mooy bi gën a mag ci euh, ci maanaam mooy bi gën a mag ci superficie maanaam moo gën a mag topp ci jumaa ji nga xamante ne moom moo gën a jege ci kii julli topp ci jumaa ji nga xamante ne moom ma maanaam moom moo gën a moom mooy jumaay koñ bi jumaay koñ bi maanaam kon bu yooyu noonu yooyu jumaay koñ yooyu nag ñooñu nag ñoom ñoo gën li nga xamante ne moom mooy jumaa yi nekk ci yi nga xam ne dañ koy def ci marché yi ak yu mel noonu nga xam ne wala ci bërëbu liggéeyukaay yi waaye maanaam muy jàkka yi jàkka yi ñuy def ci bërëbu ginnaaw gi nag jàkka yi nga xamante ne ñoom ñoo yi moom mooy jàkka yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci euh, ci yoonu tukki yi ginnaaw bi nag ci la jàkka yi nekk ci kër gi doog a doog cee tegu maanaam mooy jàkka yi nga xam ne dañ koy def ci kër gi ngir di ci naafilaat yu mel noonu maanaam kon yooyu noonu maanaam ñoom noonu lañu ñu li nga xamante ne moom mooy am amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha u euh, Shafi'i rahmatullah alayhi maanaam fuqaha u Maliki yi ñoom rahmatullah alayhi waxoon nañ leen ñoom jumaay Madina la ñu gënale teg ci jumaa ji nga xamante ne moom mooy jumaay Makka ji topp ci jumaay ji nga xam ne mooy Masjidul Aqsa bu ñu génnee loolu nag yeneen jumaa yëpp yam amul benn bu gën bi ci des maanaam ak place boobu bu mu mën a doon ak fu mën a nekk ci dëkk adduna bi ak fu mu mën a nekk maanaam amul benn jàkka wala benn juma bu gën moroomam maanaam ñoom noonu la ñu tegee euh, euh, mbir mi ba mu def ne jullee ci jumaa ji jege moom moo gën maanaam moo gën jullee jumaa ju sori ngir ak dëkkandoo googu maanaam ngir maanaam jege wàññaale boobu noonu te loolu tamit mazhabu xanaa bi lay rahmatullah alayhim maanaam sori wut loolu maanaam ñoom itam loolu moom mooy li nga xamante ne moom lañ gënale sauf que nag ñoom dañ ci ne bu bu julli nag ba mu def ne maanaam jumaa ji nga xamante ne moo gën a bëri mbooloo moom gën jumaa ji nga xamante ne moo gën a mbooloo ñoom ñoom ak Maliki ci ñoo nuroo ba mu def ne gisoon nañ ne wuute nañ ci ne jumaay Madina ñoom jumaay Makka lañ gënale ci kaw jumaay Madina naka noonu tamit li nga xamante ne moom mooy yeneen gënal li nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci euh, jumaa jumaa yi nga xamante ne maanaam Euh, moom mooy jumaa ji nga xamante ne tamit moo gën a tuuti mbooloo loolu bu fekkente ne nit ñi buñ ko bàyyee day daal di tax ba kenn dootu fa julleeti loolu wala boog ñu néew duñ fa jullee wala boog nit ko bu fa julli wéy maanaam bu fa ñàkkee julli loolu day waral ci euh, ne nit ñi seen xol maanaam dañu dañ naan ah kii de pourtant mënoon nay ñëw di julleendoo ak ñun waaye dem na fële maanaam ñag gi ñag xol yooyu muy indi loolu moom mooy tax kon bu boobaa nga daal di war a mën a wëlbatiku dem di jullee foofu amma ñi nga xam ne ñooy fuqaha Shafi'i rahmatullahi alayhim comme niñ ko gisee jumaay Makka moom lañ gën a di teg ci jumaay Madina teg ci jumaay nga xam ne mooy mooy masjidul Aqsa waaye ba ca tegu moom mooy bi ëpp mbooloo maanaam comme ni nga xamante ne moom la xanaa fuqaha Hanabila rahmatullahi alayhim daa di wax ci loolu noonu kon ñu daal di gis ne kon ci jumaa yi noonu la ñu gën a lante nga xamante ne nag euh, ñoom ñooy jumaa ñoom ñooy euh, euh, Hanafi Hanabila rahmatullah kon ñoom ak Maliki ñoom bu ñu génnewee rek jumaa ji nga xamante ne moom mooy ñetti jumaa yu mag yi ñoom daanaka maanaam amatul gëneel maanaam gëneelante amatul loolu nag imam al-Bukhari rahimahullahu taala kon mu daal di indi jumaa ji nga xamante ne moom mooy jumaa yi Euh, Makka maanaam di gëneel gi nga xam ne moo nekk ci julli ci jumaay Makka ak Madina mu am beneen mbir boo xamante ne bu mata bàyyi xel la mooy le fait que jumaay ji maanaam ñetti kaaba yi kon day gis ne benn bi ki ko njëkk tabax muy maam Adama alayhi salaam borom subhaanahu wa teg ko ci fi ñuy tuddee maanaam ci asamaan su jëkk si ci mooy ci baytul izza mu am néeg bu fa nekk bu tudd baytul izza foofu la ñu njëkk a wàccee alquran ci laylatul qadr beneen bi ci def mooy inna anzalnahu fii laylatul qadr naka noonu mu am tamit juróom-ñaareelu asamaan mu daal di fa am bay maanaam jumaa joo xam ne moom la tudd baytul ma'mur foofu nag moom la maam Ibrahima alayhi salaatu wa salaam nekk foofu tamit borom bi subhaanahu wa taala fay ko tabax bi nga xam ne moom la tabaxoon kaaba gi fii. maanaam loolu yëpp mu nekk kon ay ngëneel yoo xamante ne yooyu yépp day tegtale ngëneel bi nga xam ne moom la jumaay kaaba gi am ci kaw beneen place boo xamante ne bu bokkut ak yooyu la imam al-Bukhari kon rahimahullahu taala daan ni baabu fadl as-salaat fi masjidi makkata wal madina buntu bi nga ni bunte ngi nii li ngëneelu julli ci euh, jumaa yi ka Makka ak Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam dinañ gis ne ci euh, téere bi imaam al-Bukhari rahimahullahu taala maanaam ñetti mbir la ciy jàngale maanaam wala wala boog ñeent maanaam muy julli maanaam li li ko tax a jóg rek muy ngëneel gi nekk ci julli maanaam ci jumaa yi nii rek moo ko tax a jóg maanaam ngëneel yi nekk ci di julli ci jumaa yi ak gënalante yi yenn jumaa yi gënalante yeneen yi mu daal di ci indi globalement ñeenti jumaa yoo xamante ne yooyu moom la teg muy jumaa ji nga xamante ne moom mooy jumaa yi Makka bi kooku maanaam euh, jamono Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa nekkoon jumaa joo xamante ne tax ko woon a rëy lool Seydina Omar radiyallahu anhu moo ko yaataloon ginnaaw gi Seydina Usmaan ñëw yaatal ko ginnaaw gi ku mel Seydina Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala ñëw yaatal ko ginnaaw ku mel al ñëw yaatal ko. ak ginnaaw gi euh, ñeneen maanaam ñeneen ñi di ñëw di yaatal ku ñëw rek da ngay yaatal ba muy gën a maanaam ba mu yegsi ci jamono jii nii mu toll mais ku ci daal yaatal ku nekk nag da ngay jënd kër yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci wet gi bu ko defee nga gën koo yaatal mu gën a mu gën a sori ñi nga xamante ne nag mooy ma jumaay Madinatul Munawwara bi ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam moom yenent bi ci boppam sallallahu alayhi wa sallam moom moo ko tabax maanaam moom moo ko euh, tabax bi nga xamante ne ci la dem Makka ci la dem Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam ci bis yi nga xamante ne moom mooy euh, bi mu rañaane maanaam bi mu bi mu bi gàddaayee ma nga xam ne waaye nag jumaa dañ jëkk tabax mooy masjidu Quba loolu moom moo tax day dëgëral waxu Hanafi yi rahmatullah alayhim ci gënale bi ñu boole ci gënalante gi ginnaaw ñetti jumaa yu njëkk yi maanaam mu daal di ciy teg masjidu Quba maanaam ngir ne foofu la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom na njëkk tabax foofu ñu daal di julli ginnaaw gi après mu daal di dem maanaam mu mu bi mu yegg see altine talaata al alxamis talaata àllarba alxamis ah julli foofu yëpp ci masjidu Quba la doon jullee ginnaaw gi ci la xëy dem ci waa Banu Salim euh, euh, Salima euh, ñu julli foofu li nga xamante ne moom mooy julli ajjuma ci ci ëllëg sa maanaam jullit ajjuma dooga continuer ba nga xamante ne léegi euh, euh, gëllee moom gi bu ñu tudde al qaswa euh, mu daal di daan ne nañ ko bàyyi moom dañ koo jox ndigal mu fépp fu mu goor foofu lay ne ba fañ fa mu goore nag moom mooy place jumaa ji nga xamante ne mooy jumaa madinatu munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam mu jàkkaarloo ak kër sayyidina abu ayyub al ansari radiyallahu ta'ala anhu mu daal di jël jël bagage yi dugal mais yeneen waaw le temps ñuy tabax foofu nga xamante na nag place boobu ñaari xale ñoo ko moomoon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam Sahl ak Suhayb yeneen radiyallahu anhuma ñu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne jënd ci ñoom ñoom ñu ko mukk doo doo ko jënd yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ahan kay dama koy jënd maanaam ba ñu maanaam ba ñu ko jënd Seydina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu moom moo joxe njëg maanaam te foofu nag lañ ko tàmbalee tabax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak sahaaba yi radiyallahu anhum ñu di ko tabax ba niñ ko gise woon ci hadith bi ñu muñu doon way bi ñuy kii naan la aysha allahumma la aysha illa aysha akhira faghfir lil ansari wal muhajira ay yow buur yàlla mi ci turi rafe géen ak melo yëkkati fii ah, amul ak dund neexut xanaa muy dunduk alaxira Ah, yàlla kon yow buur yàlla mu ci turi rafet yi mi lay yëkkati ko yi jéggalal ñi nga xam ne ñoom ñooy waaw mu ansaari ak muhaajiruuna yi maanaam kon mu ñu yëkkatee ndoo di tegandoo di teg di teg maanaam ba tabax ko te fekk te place la boo xamante ne tamit maanaam comme xeetu tool la boo xamante ne dañ dafa am maanaam xeet dafa amoon ah, armère ci biir naka noonu ah, armère yéefir yi bien sûr maanaam nekkoon ci biir am tamit ay xeetu tool yu nekk ci wet bi Yonent bi sallallahu alayhi moom la jënd noonu Ah, ngir ñu ñu maasale lépp maanaam daal di tourner wëlbati euh, armeer yi maanaam ci lañ tabaxee jumaa ji muy jumaa yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ne tamit moom la fi yenente bi sallallahu alayhi wa jóge bi mu làqoo ci jamono jamonoy Seydina Omar radiyallahu anhu defaraatoon nañ ko comme niñ ko gisee woon waaye Seydina Ousmane moom moo ko tabax ba pare daal di ciy defar maanaam tabax ko ba mu nekk comme ay miir ah mu daal di koy rëdd dégg nga defar ci defar ko ba mu baax dégg nga te naka noonu tamit euh, ginnaaw gi ci la jën ci la ko jën ci la jënd li nga xamante ne moom mooy euh, maanaam bi soxna yenente bi sallallahu alayhi wasallam génne àdduna ñoom ñëpp ci la ñu pla maam jël seen kër yi boole ko ci jumaa ji ngir ne ñoom euh, seen maanaam euh, ñoom ñoom moomoon kër yi waaye bi yenente bi sallallahu alayhi bi mu Euh, ndax euh, bi bi bi bi bi bi ñoom bi ñu génnee àdduna ci lañ mujj jël seen kër yi boole ko ci biir jumaa ji naka noonu di yaatal jumaa ji ba tey maanaam ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee nii moo tax ngëneel yi nga xamante ne moom lañ ci wax comme niñ koy gisee insha allahu taala yooyu dafa nekk loo xamante ne maanaam dafa matale mboolem jumaa ci boppam comme ni nga xamante ne noonu lay leere insha allahu taala imam al qaala imam al Bukhari qaala bil isnaad maanaam kon gis nañ ni baabu buntu bu njëkk bi moom mooy baabu fa fadlu salaati fi masjidi makkata wal madina buntu bi nga xamante ne baabu buntu bi day wax ci fadlu ngëneelu as-salaati julli fi masjidi makka ci jumaay makkata wal madina ak madina mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awal kitaab lay haddasanaa Hafs ibn Umar te moom mooy Abu Umar Hafs ibn Umar ibn al-Haaris al-Azdi an ta'ala nekk waa Basara génn àdduna deux cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala haddathana Shu'ba moom mooy Abu Bistam Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi euh, euh, euh, al-Wasiti thumma al-Basri rahimahullahu ta'ala gane àdduna quatre-vingt-deux jàpp quatre-vingt-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna cent soixantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala akhbarani Abdul Malik te moom mooy eh, Ibn Umayr mooy Abu Amr dañ ko abu dañ koy xamit Abu Omar Abdul Malik Ibn Umayr Ibn Suwayd Ibn Jariyat al-Qurashi rahimahullahu ta'ala eh, eh, mu si siiwee ci Abu Amr al al-Qurash al al al al al-Qibti nga xam moom waa Qurash waa Quraysh la. waaye waa Kufa la maanaam moom euh, ci waa Kufa yi la bokk mi ngi génne àdduna fanweeri at ak ñett 33e année génn àdduna 136e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne an Qaza'a mooy ibnu Yahya Abul Ghadiya al-Basri rahimahullahu ta'ala di waa Basra rahimahullahu ta'ala mu ne wa qaala sami'tu Aba Sa'id te moom mooy al-Khudri radiyallahu ta'ala sayyidina Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu di waa Ansaar boo dëkkoon waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy muksiruuna yi radiyallahu ta'ala anhu mu ne dégg naa ko arba'an ñeenti yoon qaala mu ne sami'tu dégg naa minan nabiyyi maanaam maanaam dégg naa ci moom ñeenti maanaam mu ne qaala mu ne sami'tu dégg naa minan nabiyyi ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wa kaana nekkoon na gaza doon xare ma annabi ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam sintay ashara fukk ak ñaar ñaari ghazwatan ay xare maanaam kon lool dafa bokk ci ngëneel yi mooy ñaata xare nga ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam xeex lool day maanaam loolu dañ ciy bokk dañ ciy xamee ngëneelu saxaaba ah ci kaw ñeneen ci ñu dut ñoom ci saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum loolu moom moo tax ñu njëkkoon a xeex comme waa Badar ñooñu noonu bokkul ak ñeneen ñi ci des comme ni nga xam te ne tamit noonu la ko alquran waxe la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñoo xeex ah, ñoom ñoo dépensé ba pare di xeex laataa fathu Makka am ñuy ubbi ñooñu yamuñu ñi nga xamante ne ñoom defuñu ko avant maanaam dañoo ñëw dépenser waaye ba pare ah, ah, ginnaaw bi fatxu Makka amee ak di xeex ginnaaw bi fatxu Makka amee déedéet ñoom ñaar ñoom duñ nuroo waaye nag képp ku nekk ci ñoom am na yiw yàlla dig dig na la yiw maanaam kon ñu gis ne maanaam nit ñoom dañoo gënalante loolu moom moo tax ñu ba Badar gën ñi nga xamante ne fekke wuñ ko ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu njëkk tuub ba daal ci jamono jëm gën a mettee ñoo ñooñu tamit ñoom ñoo gën ñi nga xamante ne ñoo fekkee Badar maanaam ñi fekkee Badar gën ñi nga xam ne ñoo fekkee Uhud ñi fekkee Uhud gën ñi nga xam ne ñoo fekkee yeneen xare yi noonu la maanaam noonu la ñu toppante ba ci fatxu Makka mu ne qaala mu ne xaa maanaam mi ngi toxu jóge ci beneen euh, càlla la dem ci beneen mu ne haddathana Ali te moom mooy ibnu Abdullah muy euh, Ali ibnu al-Madini euh, Abul Hasan Hayyatul Wadi as-Sa'di rahimahullahu ta'ala moom it di waa Basra rahimahullahu taala gane àdduna cent soixante et unième année génn àdduna deux cent trente-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala haddathana Sufyan te moom mooy Abu Muhammad Sufyan ibn Uyayna ibn Maymun al-Hilali rahimahullahu taala di waa Makka ak waa Kufa rahimahullahu taala gane àdduna cent septième année génn àdduna cent quatre-vingt-dix-huitième année ci weer Rajab bi ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam naka noonu mu ne an az-Zuhri Euh, mu jëlee ci imam az-Zuhri imam euh, imam ah, waa adduna bi Muhammad ibn Muslim ibnu Shihab az-Zuhri Abu Bakr al-Madani gane adduna cinquantième année génn euh, gane gane gane gane adduna cinquantième année génn adduna cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom tamit ay xadiisam euh, nekk ci euh, sitta euh, an Sa'id te mooy al ibnul Musayyib muy imaamu ñi nga xam ne mooy sayyidul fuqaha rahimahullahu taala nekk imaamu taabi'ina yi rahimahullahu taala muy Sa'id ibn Musayyib ibn ibn Musayyib ibn Hazn rahimahullahu taala muy Abu Muhammad al-Makhzumi al-Madani moom mi ngi génn àdduna ci 93 eh, jàpp 94e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Abi Hurayra radiyallahu anhu maanaam càllale gi càllale la goo xamante ne mooy maanaam càllale xuffaas yi la ñi nga xamante ne maanaam càllale gënu koo dëgër gënu koo riij ngir ne ñoom ñëpp kenn melut maanaam ñoom ñëpp ci seen ci sa jamono amul kenn ku ci ku la ku la ci ëpp wala ku la ci ku la ci féete kaw maanaam ci sa jamono moom euh, ci wàllu mokkal ak wàllu kawe maanaam Ali ibn al-Madini maanaam muy sëriñ imam al-Bukhari bi mu naan du tuutal sama bopp ci kanamu kenn ku dul Ali ibn al-Madini euh, Sufyan ibn Uyayna maanaam mooy waa Makka ki nga xam ne imam al-Shafi'i nee na budul woon moom ak imam Malik xam-xam réer ci ci péninsule bi yëpp maanaam euh, imam az-Zuhri mooy imam waa àdduna bi xam nan ko moom ak Sa'id ibn Musayyib bi sëriñu ñi nga xamante ne moom mooy taabi ndongoy saxaaba yëpp moo ci ëppoon xam-xam gënoon naka noonu euh, Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mooy ci ëpp li mu nettale maanaam kon nga gis ni sàll la la koo xamante ne euh, dafa maam bu kawee kawe la maanaam ka nekk ci kaw mooy imam al-Bukhari te kenn du laaj ay mbiram maanaam kon nga gis ne sàllala ji la goo xamante ne gu yéeme la kon mu ne an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu mu ne an nabi mu ne jël naa ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nee na laa tusaddu maanaam eh, di takk ar-rihaalu eh, eh, gawar yi maanaam déeful takk bagage yi maanaam mooy di jël ay bagage di ko takk di koy teg ci ay waruwaay mooy laa tusaddu ar-rihaal illaa lulu ilaa salaasati masaajid jëm ci ñetti juma maanaam ci ñetti jumaa moom la ñuy jëm maanaam ngir def ko moom mooy euh, te loolu li nga xam ne moom la ci jublu maanaam imam yenent bi sallallahu alayhi wa sallam masalan fii lim ci jublu moom mooy dem ngir ne dama fas yéenee dem julli ji foofa loolu tamit dinañ ci ñëwaat insha allah taala ci maanaam war bi nga xamante ne moom la ñu war a remplir condition yooyu waaw wala déet ni képp koo xamante ne daf koo wax ndax daf koo dafay nekk loo xamante ne dafay war ci moom waaw wala déet loolu ni ci borom xam-xam yi wuutee rahmatullah alayhim dinañ ci ñëwaat ci euh, bu ñu euh, yegsee ci euh, ci bu ko bu ñu indiwaatee hadith bi insha allahu taala ci ci masjidu Quba insha allahu taala maanaam muy ne kon ngëneel li nga xamante ne moom moo nekk ci maam maam war gi nga xamante ne moom mooy képp koo xamante ne dafa nizar ci ne wala boog ci ci ci kitaabul xaj ji insha allah parce que foofu euh, am na bunt boo xamante ne imaam al-Bukhari rahimahullah daf koo ber maanaam ne waaye daal ci tënk moom mooy ne képp koo xamante ne da ngaa nizar lu ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo wax ne nizar googu noonu mën na laa bañ mën naa bañ a tegu sa kaw waaye nag mu mu mu am ci ñoo xam ne dañ jàpp ne day tegu sa kaw maanaam ne faw su rawatina boo nee da ngay dox su nee nag ne da ngay dem ngir julli fa bu boobaa day daal di tegu kaw. maanaam tey bu ma nee foofu day damaa nisar ne damay dem julli ji foofu si jumaay Kaaba ga jumaay mag maanaam ci benn ci ñett yi foofu day daal di nekk luy war sama kaw waaye su fekkente ne li ma bëgg li ma wax rek moom mooy damay dox dem maanaam mu ngi ma ne maanaam fi mu toll du ma war oto du ma jël avion du ma def dara damay dox dem maanaam bu boobaa euh, mën naa bañ a tegu sa kaw comme donte am nañu wax leen waaye loolu yëpp daan ci ñëw ci leeral. insha allahu taala ak yaatal bu ñu yegsee ci kitaabul xajj fi nga xamante ne foofu la gën a le maanaam la ko utal buntu lëmm ngir loolu waaye daal li nga xamante ne fii moom lañ fiy wax mooy na li lii fii yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax maanaam waxul ne kenn amul droit dem tukki ji dem fenn lu dul ci ñetti jumaa yi loolu waxu ko maanaam ngir ne xam nañu ne tey fi mu toll nit ki bu bu ne woon damaa bëgg a sàkku xam-xam mën naa jóg dem sàkku ji xam-xam ci dëkk bu mu mën a doon loolu mboolem boroom xam-xam yi xam nañ loolu ijmaa la maanaam dëppoo nañ ci ne tey bu ma nee woon damaa bëggoon a jóge fii kat dem xam sàkku ci xam-xam Syrie danaa dem bu ma bëggoon a jóge fii dem sàkku ci xam-xam New York dama war a dem a dem bu ma jóge woon fii ne damay dem sàkku ci xam-xam New Delhi damay dem maanaam kon loolu di dem ca jumaa ja maanaam loolu taxut ñuy wax kon da ngay gis ne la tax ñuy wax mooy ne nga nisar ko ne dinaa fa dem ngir mën fa julli loolu lañ wax ne bu boobaa day daal di tegu sa kaw nga remplir condition yooyu loolu moom mooy li nga xamante ne moom la hadith bi di tekki waaye tegtalewul ne comme tey mu ne dem di siyaare ji jumaa yooyu ñetti jumaa yooyu ne naa dem siyaare ji leen dañuy tere kenn ku ko def déedéet loolu amul kenn ci borom xam-xam ku ko wax lu dul xanaa ñu néew a néew a néew a néew moo tax loolu moom moo tax al imam al-Qattallani rahimahullahu ta'ala daan ne maanaam ci hadith bi daan fii nag gis nañ al imam ibnu taymiya rahimahullahu taala daal di ci njuum juumte bu yéeme maanaam mooy ne dafa wax ne day tere képp koo xam ne da ngaa fas yéenee dem fenn ne da ngay siyaare ji benn juma wala da fay dem maanaam euh, ngir da leneen lu maanaam dem fa rek te loolu dañ koy tere maanaam ngir ne damay takk samay bagage ngir siyaare ji dañ koy tere lu dul ci ñett yi mu ne loolu nag wuute na ak ijmaa boo xam ne jiitu woon na ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim maanaam fii mbir mi daanaka sax jarut kii maanaam xel bu ndaw rek dañ ko ci gis maanaam jug ngir dem sàkku ji xam-xam ci benn jumaa bu mu mën a doon ngir ne dañ fay jàngale xam-xam loolu kenn du ko tere fenn amul kenn fenn koy tere wala nga dem ngir wuti ji maanaam nga dem ngir ne rek dama fay dem ngir seeti ji eh, kilifa dama fay dem ngir. barke dama fay dem ngir maam loolu kenn terewu ko li nga xamante ne moom la ci jublu mooy ne boo nisaree ne foog ma dem julli ji foofu bu boobaa day foofu rek boobu rek mooy bi nga xam ne day tegu sa kaw maanaam loolu lu muy tekki mooy tey bu ma nisaroon ne jumaa ji nekk fii ci bur ba buntu koñ bi dama fay dinaa fa def ni nisar naa ne danaa fa julli bu boobaa dul tegu sama kaw su fekkente ne maanaam dem naa julli ji ci beneen jumaa maanaam bu ma jullee ci beneen jumaa rek day baax waaye bu dee benn ci ñett yi nag moom moom day daal di tegu maanaam loolu moom la xadiis bi di tekki wallahu taala alam te moom mooy almasjidil haram mooy jumaa yi nga xamante ne moom la ñu xormaal te moom mooy jumaa yi kaaba ga wa masjidir rasuli ak jumaa ji nga xam ne moom mooy jumaa yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy te maanaam loolu tam mu nekk ngëneel gu rëy maanaam ngir ne jumaa la joo xam ne jumaa yi la bu ñu askanale yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir ne bi day wax ci riwaaya yeneen yi wa masjidi haza ak sama jumaa ji maanaam nga gis ne kon lool mu nekk ngëneel gu mag boo xamante ne jumaa yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam am na ko te dinañ ñëw insha allahu taala ci yeneen buntu yuy leeral jumaa jooju ak place yi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk mu ne wa masjidil aqsa ak jumaa ji nga xam ne moom mooy di gën a maanaam di benn bu ci nekk nag ci yi dafa am ngëneel gu mu amee gisoon nañ ne jumaay kaaba gi moom ngëneel yi ci nekk wax nañ ko léegi jumaay madinatul munawwara ala saakinihaa afdalus salaatu wassalaam foofu la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daan jullee nit ñi daan ko fa fekk foofu maanaam njàngalem lislaam yu mag yi yëpp foofu la doon dalee foofu moom mooy fi nga xamante ne moom la alquran daan wàcc maanaam yenente bi sallallahu alayhi wasallam di jàngalee ci bërëb boobu sahaaba yi radiyallahu anhum yu mag yi foofu la ñu nekkoon doon jàngale ginnaaw ga foofu la ñu jógee mooy centre bu mag bi nga xam ne fa lañ jógee tasaaroo ci àdduna bi l'islam foofu la sos foofu la um, amee gëdduwaay maanaam foofu la amee taxawaay ba nga xamante ne moom tey fépp fu mu yegg tey jii c'est parce la mu taxawee foofu mo tax mu mën a yegg fii tey maanaam yooyu yëpp nag daf koo jox ngëneel gu rëy rëy mu nekk tamit fi nga xam ne mooy place bi nga xam ne moom la yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam foofu la nekk maanaam foofu la jëmmum waaye tamit jëmmi ñaari saxaabaam yu mag yi radiyallahu anhuma muy Seydina Aboubacar ak Seydina Omar ñu ne loolu yëpp mu daa di ko yokk ak ngëneel beneen mbir bi nga xamante ne. moom mooy jumaa ji nga xamante ne eh, maanaam mooy kon jumaay Madinatu Munawwara ala saakine afdalu salaatu wassalaam am na yeneen ngëneel yoo xamante ne danañ ko gis insha allahu taala ci xadiis bii di ñëw beneen bi ci def moom mooy ne jumaay masjidul aqsa borom bi subhaanahu wa taala moo ne allazi baaraknaa xawla maanaam moom mooy jumaa ji nga xam ne ñun ñoo barkeel li ko wër maanaam ngir ne place la boo xamante ne euh, euh, euh, yenent yi alayhimu salaatu wassalaam ñu ci bëri dañ faa dëkkoon naka noonu tamit lu bëri li ëpp ci yenent yi foofu lañ leen rob maanaam ci ci li ko wër loolu moo lay wan ne kon ngëneel gi daf dañ koo am tamit maanaam ngir ne maanaam wër giñ ko wër ngir ne bàmmeelu yenent yu bëri dañ faa nekk te loolu tamit day tekkale ne ngëneel day maanaam fu nit nit ñu sell nekk loolu day jox bërëb boobu ngëneel loolu day yokk loolu moom moo tax wax di fuqaha u maliki rahmatullah alayhim ne yeneen jumaa yëpp tolloowuñ maanaam amul maanaam amul benn bu gën moroomam loolu moo tax wax jooju noonu yeneen wax ji gën koo dëgër ci genn wàll maanaam mooy ne ñi nga xam ne dañoo gënale ne jumaa yi ñoom ñëpp tolloowuñu gëneel maanaam te loolu nag moom amaan na mooy li gën a dëgër te it loolu mooy zaahiru li nga xamante ne moom lañ mën a wax maanaam ndax képp ku ne maanaam maanaam jumaa yi nga xam ne dañ fay toog di fa jàngale diine mu nekk place yoo xam ne dañ fay màggal ay nit ñu sell a nekk fa maanaam nit ñi dëggu di di di di ak yeneen ak yeneen maanaam yooyu jumaa yooyu mënee fu ko yemale ak jumaa yi nga xamante ne maanaam amuñu ngëneel yooyu yëpp. beneen bi ci def tamit mu ne euh, kon masjidul aqsa tam kon loolu moom moom muy muy muy place bi nga xamante ne euh, borom bi subhaanahu wa taala da koo màggal daañ ci gën a ñëw insha allahu taala ci bunt yi nga xamante ne dañ koo ber ngir euh, ngir masjidul aqsa dina ñëw ci kanam insha allahu taala kon yii ñetti jumaa yi ñoom ñooy kon yi gën te waxoon nañ wuute yi ci borom xam-xam yi wuute rahmatullahi alayhim imam al Bukhari hadith bi imam al Bukhari rahimahullahu taala dana ko indiwaat euh, ci euh, hadith numéro mille cent quatre-vingt-dix-sept euh, ak mille huit cent soixante-quatre ak mille neuf cent quatre-vingt-quinze imam Muslim indi na ko hadith numéro huit cent vingt-sept ak mille trois cent quatre-vingt-dix-sept ñaari imam Abu Dawud indi na ko hadith numéro deux mille trente-trois imam At-Tirmidhi indi ko hadith numéro trois cent vingt-six imam An-Nasa'i ko hadith numéro sept cent ak mille quatre cent trente imam Ibn Maaja imam ahmad ibn hanbal lu bari la ko indi kon dinañ gis ne hadith bi ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo lañ ko rahimallahu al-jamii' wa qaala bil isnaad al-muttasil fi al-kitaab la haddathanaa abdullah ibn yusuf te moom mooy al imam abu muhammad at-tinnisi abdullah ibn yusuf at-tinnisi al-kulaa'i rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna deux cent dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon imaam waa nekkoon waa Misra rahimahullahu ta'ala mu ne qaala axbarana Maalik te moom mooy imaamu daarul hijra imaamu Maalik ibnu Anas ibnu Maalik ibnu Abi Aamir al-Asbahi al-Himyari rahimahullahu ta'ala moom muy Abu Abdullah mooy dàqantalam di waa Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam mi ngi génn àdduna quatre-vingt-treize mi ngi gane adduna quatre-vingt-treize jàpp quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna cent soixante-dix-neuvième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne an Zayd ibn Rabah te moom mooy moom it waa Madina la muy Zayd ibn Rabah al-Madani di mawla Taym rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn adduna cent quarante yi ñim ané ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne Zayd ibn euh, Rabah boobu nag ak kan wa Ubaydullah ibn Abi Abdullah al-Aghar euh, te moom mooy al-Juhani euh, rahimahullahu taala di koo xamante ne maanaam cosaanum waa Asbuhan la maanaam nekk tamit bokkoon ci waa Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam Yahya ibn Ma'in nee na siqa comme imam az-Zahabi tam ak imam euh, Ibn Hibban ñoom nee nañ siqa euh, euh, naka waaye imaamu Abu Hatim rahimahullahu taala daf ne la ba'sa bihi moom aayut maanaam ay mbiram daal aay aay loolu aay daal nekkut ci moom waaye al comme ne imam al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah wax maanaam te imam Abu Dawud tamit dafa ne siqa maanaam ko gis kon ñoom ñëpp ñooñu ñu ëpp lu ñu wax ne siqa moo tax al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu taala ci Tahzib ne siqa mu ne an abi abdullah al-Agharr maanaam kon Zayd ibn Rabah ak Ubaydullah ibn abi abdullah al-Agharr maanaam ñoom ñoo jëlee ci baayu ñaareel bi muy abu abdullah al-Agharr muy muy waa Madinatul Munawwara tamit ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam an abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu di sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam anna nabiyya nekk yenente bi sallallahu alayhi wa sallam qaala dafa wax ne salaatun julli fii masjidi hada ci sama jumaa ji te muy jumaa yenente bi sallallahu alayhi wasallam xayrun moo gën min alf salaatin ci junni julli fii ma ci loo xamante ne si waaw wuute naag moom maanaam wuute naag masjidul haram masjidul ak euh, euh, euh, maanaam wuute naag jumaa yenente bi sallallahu alayhi wa sallam illa al masjid al haram ba mu def jumaa ji nga xamante ne mooy masjid al haram maanaam gëneel gii nga xamante ne moom la am na ci yeneen riwaaya yoo xam ne yeneen maam yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa ne juma julli gi nga xamante ne moom la julli ci jumaam maanaam julli ci jumaawam jooju muy jumaa yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, moom moo gën nga julli ci beneen jumaa bu bokkut ak jumaa yeneen ci maanaam maanaam nga julli eh, ci beneen jumaa bu bokkut ak boobu maanaam jum te maanaam yoon waaye jumaa yi masjidul aqsa maanaam jumaa yi masjidul aqsa la njëkke boo fi jullee day tolloog juróomi téeméeri rakka maanaam benn rakka boo fa julli day tolloog juróomi téeméeri rakka yoo julli ci yeneeni jumaa bu mën a doon waaye jumaa yi ba mu des jumaa yi Madina ak Makka jumaa yi Madina boo fa jullee moom moo gën nga julli ci beneen jumaa bu mën a doon ah yoon waaye bu dee jumaay masjidul xaraam nag nga julli ko maanaam boobaa téeméeri yoon jumaay madina la maanaam mu muy kon téeméeri junni yoon beneen jumaa bu mën a doon maanaam benn ji rakka boo julli jumaay madina makka day tolloog nga julli cent mille rakka ci beneen juma bu mën a doon maanaam loolu dëgg dëgg day wane ngëneel li nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa ta'ala def maanaam gënalante ci mbir bi xamante ne tamit euh, moom mooy mata leeral fii moom mooy ni ngëneel googu maanaam euh, ci yool gi la nekk maanaam al fadlu fi sawaabi laa maanaam ngëneel gi ci yool gi la nekk nekkul ci doye gi maanaam loolu mooy lan moom mooy ne tey bu fekkente ne mënoo ne tey par exemple am naa téeméeri junniy rakka yoo téeméeri junniy julli yoo xamante ne julleegu ma ko wala am naa téeméer ñàngami julli yu ma julleegul nga ne kon naa dem Kaaba ga te jumaay Kaaba ga bu defee ma daal di julli foofu téeméeri maanaam benn benn julli boobu bu ko defee mu mu mu ma sama julli yi ma julli wutoon yëpp loolu du mën a nekk maanaam li woon ci maanaam moom mooy boo amee julli par exemple tisbaar julli ko doone rek ah lii de moom boo ko jullee day taxaw taxawaay bi mu daal di jeex nga daal di julli sa téeméeri nga daal di ah c'est bon alhamdulilah daal julli sa sa foofu benn tisbaar fekk ba nga juddoo ba julli woo tisbaar nga daal di xam ne matul cent mille nga daal dem jumaay Kaaba ga julli foofu benn tisbaar mu daal di remplacer yëpp mbir mi dañuy noonu te loolu noonu point la boo xamante ne euh, mat na sax leeral fii nii yiñ naan. sikkar sàngam dafay taxaw taxawaayu nangam yu yëpp du loolu ci yool gi la mais du doy wëlif leneen maanaam du doy wëlif leneen de loolu yëpp loolu lu mat bàyyi xel la moo tax boo julliwul be da topp ba keroog ngay dee te boo deewee te julliwoo ko boo moytuwul bu la yàlla baalul du baax dégg kon euh, jumaa loolu kon moom mooy lii nag xadiis bi tamit beneen mbir lay wane mooy day day wane gënal gi nga xam ne quand même moom la jumaay kaaba gi gën parce que moom boo ko jullee benn rakka day tolloog cent mille soo jullee jumaay Madina maam jumaay kaaba gi day tolloog cent fois benn rakka day tolloog cent fois boo julli jumaa Madina jumaay Madina boo ko jullee benn rakka day tolloog deux fois masjidul Aqsa masjidul Aqsa tolloog cinq cent fois beneen jàkk bu mën a doon bu bokkut ak ñett ñett yi maanaam kon dañuy gis ne kon Euh, jumaa yi kaaba gi moom mooy di gën te loolu mooy dëgëral mazhabu jumhurul ulama rahmatullah alayhim beneen bi ci def moom mooy ne ndax julli yi ñuy wax ci naafila yi la wala ci farata yi imam al-Bukhari rahimahullahu taala li mu ko indee fii bu ñu xoolee ne bunt bi ci kitaabu tahajjud la jóge wala boog ci abwaabu tatawwu la jóge maanaam li ñuy ne kon daf ci bëgg wax ne julli gi ñuy wax dafa lamboo naafila yi ak farata yi ngir ne boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ cee wuute ñi nga xamante ne ñoom ñooy jumhur mooy fuqaha hanafi yi ak maliki yi ak hanabila yi rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne julli gi maanaam eh, li gën a siiw ci mazhab yooyu mooy dañoo jàpp ne julli gii ñuy wax maanaam julli farata gi la julli naafile yi bokkuñ ci ngir ne julli naafile yi yenente bi sallallahu alayhi dafa ne nga jullee ko sa kër moo gën maanaam loolu moo tax ñoom ñu wax ko waaye ñi nga xamante ne ñoom ñooy Shafi'i yi rahmatullah am dañ ni dee dét julli farata ak julli naafile yëpp ñoo ci duggaale te xadiis bi ñu mu ñëwee ni moo tax te loolu imam al ci loolu la jéng moo tax mu indi ko mu indee ko fii maanaam loolu tamit euh, euh, amaan na maanaam mu mottale noonu moom moo gën a dëgër wallahu a'lam euh, hadith bi imam al Bukhari rahimahullahu taala fii rek la ko indi imaamu Maalik bi mu jëlee ci moom xadis bi indi na ko xadis numéro 527 imaamu Muslim indi na ko xadis numéro 1394 ñeenti yoon imaam At-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 325 imaam An-Nasaa'i indi na ko xadis numéro 694 ak 2899